di wax ci saar bi nga xamante ne nii mooy almu'minuun kon nag ci jataay bii ñu génn gisoon nañu ñi nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii moom la suñu boroom waxoon ñi nga xam ne ñoo texe ah ci woy ngëm yàlla yi waxoon seeni jikko ba wax ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy donn ñoom ñooy donn li nga xam ne mooy firdaws nga nga xam ne ñoom fa ñuy sax yal na nu suñu boroom azza wa jalla daal di boole ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñoo ñële léegi nag mu ñëw nag ci beneen mbir di continuer ci xéewal yi nga xamante ne nii moom la defal li nga xamante ne mooy doomu aadama bi léegi nag loolu lay ñëw moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne kon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ah, mooy fukkee lu ñaareelu laaya bi mu ne walaqad dëgg-dëgg xalak naa ñun dañoo bindoon ñoo bind al insaana nit ki min sulalatin min tin génnee ko ci li nga xamante ne nii la ñu ko génnee mooy ci ban boo xamante ne nii moom la ñu ko génnee moom nit koo kële nga xamante ne nii mooy doomu mooy kan mooy suñu maam di aadam alayhi salaatu wassalaam thumma ja'alnaahu ginnaaw gi ñi nga xam ne ñooy ay sëtam nag mooy ñi nga xam ne ñooy doomam yeeg sëtam yi ñoom ja'alnaahu ma def leen ma def ko moom nutfatan boo xam ne moom ci toq mànd yu moom laa leen génnee ñoom fii qaraarin makiin ma def leen nag ci bërëb boo xam ne sax boo xam ne makiinin boo xam ne ñu garder la muy ci ruuxum ya ca seen biiru yaay ya ca placentaay placentaay a summa ginnaaw gi xalaq na nutfata gis nga toq man ni yugoo gële jaxasoo bu góor ak bu jigéen ba nga xam ne foofale nee na ma daal di def <clears throat> toq boo bële alaqatan mooy lumbu deret joo xamante ne nii mooy dafa nekk loo xamante ne day lonku fa xalaq na alaqata nee na mujj gi ma daal di def lumbu deret boo bële mudghatan aw suux loo xamante ni mel ni daal ab lënc waaw mel ni loo xam ne lu ñu xalak xalaqna al mudghata nee na ginnaaw gi ma def li nga xam ne mooy lënc boobu nga xamante ne mooy mudgha boobu la izama ma daal di ciy def li nga xam ne mooy ay yax yooyu daal di ko ciy def fa kasawna al izama mujj gi ñu daal di mbubbale def li nga xamante ne mooy ci kaw yax yoo yële man ma daal di ciy def suux kenn du wax yàpp nit kenn du wax yaramam kenn du ko woowee yàpp yàpp mooy bàyyi mooy bu dee nit suux la ñuy wax fakasaw na la ma lahma moom mbubbale ko daal di koy solal mooy def ci li nga xamante ne ci kaw yax yi li nga xam ne mooy aw suux summa ginnaaw gi ansha'nahu ma daal di koy tëggaat bindaat ko xalqan aaxara beneen bind fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin way fa tabarakallah woona barkel na allahu ahsanul xaaliqiina ki nga xam ne moo dàq kuy bind te moom kese mooy ki nga xam ne moo bind laaya bii bi muy wàcc comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Tabaraani ak imaam Abdurrazaaq as-Sanaani rahmatullahi alayhima solo bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax laaya bi di wax laaya bi di wax saar bi ba àgg fii nii summa ansha'naahu xalqan aaxara Seydina Umar radiyallahu anhu di déglu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax bi mu àggee foofu ne ginnaaw gi wax fi mu jaar yépp fi mu bind doomu aadama ak mu jaar ne ginnaaw gi ma dal di koy tëgg bindaat ko def ko beneen xalqan aaxara beneenum bind léegi nag Seydina Umar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi laa salaam laata mu mu ne ko fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin <laughs> waaye borom bi lii mu wax yéey borom bi barkeel na waaye bu ki nga xam ne moo dàq bind mu ne ko yow nal Xattaab <laughs> mu ne ko yow yow Umar <laughs> gis nga lii nga wax nii mooy lii nga wax nii loolu la loolu la sa borom tëje saar bi mu kii laaya bi loolu <laughs> mooy li nga wax nii noonu loolu la boroom di tabaaraka wa taala lii nga wax loolu la ci teg <laughs> mooy ndax moom dafa bokkoon ci muhaddasuuna yi ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mooy ñoo xam ne borom bi da leen di ñeenkiwal ay xam-xam yoo xam ne kojug yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax yu bari moom mu dëppoo wax wahyu bi ndax da doon am accès ci yooyu noonu loolu moo tax muy xam-xam yu garaaw yoo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala da koy defal ne amoon na ci ñu njëkk ñi ñoo xam ne noonu la woon. bu dee ne moom ci sama xeet manul woon a ñàkk mu am ci ku dul kenn Omar lay doon loolu tekkiwul mukk ko ne moom kese la mooy ñi ko am ci xeetu yonent ma lay saaf saaf ñoo ëpp fuuf xeet yi fi jaar yépp boo leen boole woon comme ni nga xamante ne loolu leer la pour képp koo xamante ne nii xam nga dëgg dëgg xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu la te gis nga xadis bii nii mooy aaya bii loolu muy wax moom la xadisu mawlaana ibnu Mas'ud bi di leeral ci xadis boo xam ne as-saxiixayni moom daal dinañ koy soloo rahmatullahi alayhima muy xadisu Abdallah ibn Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bim naan inna ahadakum yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy as-saadiqul masduuq mu ne nee na inna ahadakum kenn ci yéen dëgg-dëgg yujma'u xalquhu fi batni um batni ummihi arba'ina yawma dañuy dajale am mbindam ci biiru ndayam mooy li nga xamante ne mooy ñeent fukki fan moo xamante ne quarante jours summa yakunu ginnaaw gi mu nekk alaqatan loo xamante ne nii luy lonku la misla daalika lu tolloog loolu le mooy arbaina mooy juróom-ñett juróom-ñeent fukki fan moo noonu maanaam juróom-ñeent ñeent ñeent fukki voilà ñeent fukk mooy quarante bés yu mel noonu summa ginnaaw gi yakunu mu nekk mudghatun lu mel mudghatan lu mel ab lënc le nga xamante ne nii misla daalika lu tolloog loolu mu yeneen quarante nga am quarante plus quarante plus quarante loolu nag boo ñeent fukk plus ñeent fukk plus ñeent fukk ba mu toll foofu ginnaaw gi summa yab'athullahu malaka ci la suñu boroom nag di yebale am malaka boo xamante ni fa yu maru ñu digal ko bi arba'i kalimatin ci ñeenti baat yoo xam ne moom lay def mooy yan mu ne uktub ñu ne ko bindal amalahu jëfam moom mii nga xam ne ñëwagul ci àddina jëf yi mu war a def àddina yépp boroom bi bind ko kero mooy da koy bindaat waaye boroom bi xam na ko ci lu jiitu ta mu ngi woon ci lawhul mahfuz fi nga xamante ne parti ba nga xam ne dara du ci changé wa rizqahu waaye bindal li nga xam ne mooy wërsëgam gi muy am fii ci kaw suuf moo tax jarul ngay yàq sa diine ngir am wërsëg wa ajalahu waaye it mooy ñaata fan lay def ci kaw suuf ñaata at moo tax jarul botox ba sonn dem cure dem fu ne jaar ci esthéticien yee gars yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy entreprise boobu rek entreprise esthétique yooyu nga xam ne ni mu doxe léegi fu nekk nga fay ut ay ay tuñ yu bees ak lu nekk di tëggaat sa bopp ma ne jaru ko gis nga bés boo waree dee moom di nga dee ndax loolu boroom bi bind na kañ nga fi ñaa kañ ñaata fan nga fiy def ñaata at bind na ko kero wa shaqiyun waaye di am sa'id wala day nekk koo xam ne ku texe la aw gi nag ñu daal di ciy ëf li nga xam ne mooy ruuxam léegi nag kon affaire bee ngi noonu booloo nag la yonent bi alayhi salaam doon leeral noonu di ñu ko gën a leeral ana processus boobu noonu lay demee moom la alquran wax fii kon wallahi fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin summa ginnaaw gi innakum yéen nit ñi ba'da daalika ginnaaw bu ngeen nee ci kaw suuf ba ma defal leen nii jaaral leen seen biiru nday ginnaaw seen maam aadama alayhi salaatu wasalaam may seen cosaan ci bat ma jaaral leen fii yëpp ba génne leen ba ngeen dund ci kaw suuf ñenn ñi dinañ dund lu yugg lu yàgg am na ñoo xam ne ñoom dañuy gaaw génn àddina lum ci man di doon bu ngeen génnee su borom nee na summa ginnaaw gi annakum innakum dëgg-dëgg yéen ba'da daalika ginnaaw loolee ma fi wax yëpp la faat naa da ngeen di faatu mooy ay nit ñeen ngeen xam ne yéen da di faatu de toute façon bés dina ñëw ñu daal di leen robi moom kay rob yi moom di foog mu am summa wala rek mooy buñ la manu rob mooy sa waay daa fekk gal gaynde yeeg wala kenn gisul sa koor waaye mooy dee moom diñ ko def summa ginnaaw gi innakum dëgg-dëgg yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba tub'asuuna ci lañ leen di bang ci lañ leen di dajale yebal leen yéen ñépp dekkil leen walaqad mu ne walaqad dëgg-dëgg naa bindoon nañu te bind nañu fawqakum mu tiim leen yéen nit ñi sab'a taraa'iq yoom ñaari ay yoon yoo xamante ne am na ci boroom xam-xam yi ne ñooy parce que ñooy yoonu malaaka yi nga xam ne ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi comme yooyu suñu boroom doon wax ci suuratul ma'aarij ñu ne juróom ñaar mooy asamaan yooyu nga xam ne mooy ne suñu boroom a leen def noonu mu nekkaale ay yoon yoo xam ne ci la malaaka yi jaar am ñu ne saban taraa'iq mooy yoo xam ne rek dañoo tegaloo mooy ay asamaan yu tegaloo loolu la ci boroom bi jógla mu ne moom la ci jublu kon kunna te ñu nekkul nag anil xalqi ghafilin bu kenn foog ne mooy suñu boroom daal dafa bind mbir yi ba pare daal yëgati ci daal mooy bind mbir yi comme li ate yi wax naan lii li ko fi def daal mooy mooy nature bee ko ci def dame nature daal moom moom moom l'a loolu waxi kéefir la koo xamante ne xamul dara waaye bu ñu yaakaar ne borom bi daa def lii lépp ba pare anil xalqi xaafiliin quoi nekk koo xam ne dafa yëgati ci mbir yi waaye it bàyyi leen noonu après ñu salfaañoo moom moo leen téye mi nga xamante ne nii moom moo ne moom moo téye as-samaawaati wal arda an tazula moo leen tere ñu daal di wadd daal di seey daal di jaar fu ne borom bee leen kon nag ci kattanam kon nag nekkul koo xam ne dafa yëgati mu def mu ne wa anzalna na ci xéewal yi ma leen defal ba léegi wa anzalna anzalnaa ma wàcca mina samaa'i ci niir yi maa an ndox bi qadarin loo xam ne nag dama koo natt ku nekk ak la nga xam ne moom la leen doy léeg-léeg nag borom bi du def loolu day jël ndox mu bari bàcc ko ay nit wàcce ko foofu mu nekk yàqal leen lu bari ñoo xamante ne ñenn ñi mbugal lay doon ñenn ñi nag mu nekk loo xam ne nattu lay doon mooy borom bi nga xam ne mooy fa'aalun lima yurid mooy defaa defaakoon lu ko neex léeg-léeg nga am sa mbay ko borom bi indi ndox mu ñëw luubal lépp bu ko neexee mu teg la ko xool comme que nee la ngay def da ngay muñ wala déet wala bu dee yéeféer moom façon loolu mooy ab ab la boo xam ne ngir mu delloo si waat mais xam nga ne am na façon yoo xam ne loolu da leen a yëngalul sax ba léegi dañ naan daam nature kese la wal iyaadu billah mu ne kon moo wàcc mina samaa'i ci niir yi maa ndox bi qadarin loo xam ne da ko natt fa askannaahu fil ard ñu daal di koy utal ay yoon ci nga xamante ni mooy dalal ko dalal saxal ndox mi fil ardi ci suuf si nga xam ay bassin de rétention waaye li nga xamante ne nii mooy yi nga xamante ne nii ay ay ay ay ay ay ay ay ay dex ay sewnde ay déeg yooyu nga xamante ne ci la ko borom bi di teg léegi nag ginnaaw loolu yépp wa inna te ñun ala dhahabin bihi la qadirun te gis nga ndox moo mële ci jële ko fi nag mooy bés boo xamante ne nii ci la neex mooy ñu jële fi ndox yooyu yépp nga gis mooy nga gis fleuve yi daal di asséché wu ñoom ñu wow ñu naan é dex gii de moom fleuve bi dafa dafa dafa dafa manqué mooy ndox mi da doon toll fii ci suñu oom boo ci duggoon waaye léegi de amatul benn toq ndox amatu ji naan fleuve sàngam sax dafa mujj seey amatul waaye lac Tchad bi gaa yu bari am na fu bari amatul borom bi ne man la neex saa bu man neexee ndox moomu fleuve Sénégal bu ko neexoon mu seeyal lépp dara dootu fa am comme ni mu xewe feneen